baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa id taquulu lilladi ancama allahu calayhi wa ancamta calayhi amsik calayka zawjaka wattaqi llah wa tuxfi fi nafsika ma allahu mubdiih wa taxsha annaasa wallahu axaqu an taxshaah falammaa qadaa zaydun minhaa wataran zawwajnaakahaa likay laa yakuuna alal mu'miniina harajun fii azwaaji adciyaa'ihim idaa qadaw minhunna wataran wa kaana amrullaahi mafcuulaa suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci nettali bi nga xam ne moom lañu gisoon ci jataay bi ñu weesu mu ne wa id fàttalakul yow rasuulullah sallallahu alayhi wa sallama taquulu ngay wax lilladi an'ama allahu alayhi di wax ka nga xam ne boroom bi tabaaraka wa taala moo ko def ko jaamam waaye def ko mu nekk koo xamante ne nii jullit la muy seydina Zayd ibn Haarisa wa an'amta alayhi yow nga ko daal di koy yor yor bu rafet ba pare daal koy libéré ba pare boole ko ci sa bopp moom seydina Zayd ibn Haarisa keroog ban koy wax naan ko am sig jàppalaalayka téyel ci yow zawjaka sa soxna di sayyidatu Zaynab bint Jahsh wattaqillaaha ta nga ragal yàlla ci ni ngay dëkkaaleeg moom ak ni ngay nekkaaleeg moom wa fii suñu boroom nag ne ko wa fii yaa ngi doon nëbb keroog boo boobale mooy yenn yam ñëwoon di la ko wax nga koy wax lii yaa ngi nëbb fii naf ci que si sa biir maaloo xamante ne nii allahu boroom bi mubdiihi da koy leeral nu man demee mooy lañ la waxoon ne boroom bi moo ko yëgaloon ne ko sayyidatu Zaynab mii Zayd ibn Haarisa mii daal di denc ci sa soxna yi lay bokk loolu la borom bi moom la yonent bi alayhi salaatu salaam doon nëbb ndax bëggu ko woon a wax noonu mooy kon bu boobaa naa Zayd dina am nan la koy mooy de toute façon ci saa si kon la koy fase te yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax daa bëggoon mu defe ko ni mu ko gën a rafete bàyyi ko noonu rek ba kerab bi nga xamante ne nii moom Seydina Zayd ci coobare boppam la koy bàyyee bu boobaa ci la koy door a mën a denc loolu nag la suñu borom ne fii yaa ngi doon nëbb fii nafsika ci sa biir maa la nga xamante ne nii allahu borom bi mubdiihi ku koy feeñal la de mu ne ko watax shannaas ngay ragal la nga xam ne nit ñi moom la ñuy wax la nar a dal ci deru lislaam ak li nga xamante ne noonu lañuy ñuy gise li nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu salaam moo gën a féete kaw lislaam ci boppam ndax yonent bi alayhi salaatu salaam lislaam bi ngay dégg ñu lislaam yonent bi alayhi salaatu salaam a ko féete kaw suñu boroom yonent door a teg li nga xamante ne mooy l'islam bi moo tax mu ne ko yow moo tax mu ne mu ne mu ne mu ne ko woon euh, euh, kiiwal nit ñi bi ma araka Allah mooy euh, nan na ko wax waxatee wax na ko ci bi mu naan ko ngir ngay àtte ci ngay àtte nit ñi li tahkuma bayna naas bi ma araka Allah borom bi daf laa indi fii ci kaw suuf ngir ngay àtte diggante nit ñi ci li nga xam ne moom la la borom bi wax mooy ne diine ji li yonente da lay sasam liñ ciy gis loolu mooy nekk lislaam liñ ciy gis di ko loolu mooy tëralin mooy doxalin wi ñu war a jaar il faut mu jóge ci yonente bi alayhi salaam moo xam wax yu bu ko suñu boroom di jaarale ci malaaka bi wala bu mu koy jaarale directement moom mu koy wax loolu loolu lépp la ñuy boole mu nekk lislaam woolu moo tax yonente bi alayhi salaam moo féete kaw moo nekk ndax toute façon mbir mi ci moom lay jóge budul woon moom taxaw loolu kon nag loolu kon nag mu ne ko mu ne ko kon wata loolu nag la doon ragal mooy ñi nga xam ne moom la naa naafiq yi nar di wax après at ñi nga xam ne mooy yéeféreeg noonu l'islam yi mu ne te loolu ban naa ban naa rëngi-rëngee jullit ñoo xam ne seenu ngëm dese naa dëgër ba ñu génn ci nekk tabbi ci géeji safara ndax bu ko génn ci l'islam mooy ne yow moom boo deewee noonu safara nga jëm te kenn mënu la faa génne yonent ma ne saa saam yooyu yépp nag la doon la doon la doon sóoraale suñu boroom nag ne ko wa tax saa ngay sóoraale an li nga xam ne mooy jóge ci nit ñi mooy bu keroogee bu loolu xewee boo dencee ki nga xam ne mooy sayyidatu Zaynab ginnaaw bi ko sayyidatu Zayna Zayd ibn Haritha radiyallahu anhum daal di bàyyee suñu boroom ne ko wallaahu te boroom bi nag ahaq moo gën a yey an taxsha mooy moom moom dee ko moom rek moo gën a nga koy ragal mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye mooy li mooy image l'islam deru lislaam mooy gisiinu l'islam loolu la doon bàyyi xel yu ñu borom ne ko loolu nag yow xoolal borom bi kefe mooy naafiq yi de façon yow borom bi moo gën a yee nekkal ci ñoom ñoom moom de façon noo def dinañ am lu ñu wax bàyyi leen foofu falamma qada suñu borom ne falamma qada zaydun bi nga xam ne minha watara ci la sayyidina zayd demee ba doyal sëkk ci ki nga xam ne mooy sayyidatu zaynab loolu la naan falamma qada zaydun minha watara mooy ne yonent bale sa sam poussé wu ko ne ko demal nga fase ko déedéet moom moo dem ba ne mujj gi yàgg na ñëw di ko wax naan ko foog ma fase ko mu a ko téyel sa ragalal yàlla te nga téyel sa soxna finalement mu ñëw daal xam ne lii manatu la nekk moom mu fasel ko boppam noonu loolu la naan falamma qada zaydun bi nga xam ne ci la bare moom wàcc ko zaydun minha wataran amatul ci moom benn aajo ba daal di koy bàyyi zawwajnakaha ne man sax man nekk ma fi di xaar keneen di la may ngay dem di may man maa ko maye moo tax sayyidatu zaynab lii da waroon bàkkoo ci biir soxna yonent bi alayhi salaam naan leen yéen bu ñu nekkoon doon léeg-léeg rek comme jigéen ñi ku nekk di wane yow li nga am yow yaay kii Ah, léegi ci yonent bi sa salaatu salaam Sayyidatu Zaynab moom lenn la leen doon wax kenn dootul wax voilà dalaan leen yéen waaw yéen yéen ñépp yéen Aysa ki saa ki yéen ñii yépp yéen seen bàyyee leen maye waaw ku ci nekk baayam moo la may yonent bi alayhi salaatu salaam alors que man borom bi moo ma maye ci asamaan la maye mooy borom bi nga xam ne borom bee ma maye bu ko defee nag ñépp noppi ndax moo ne zawwajnaakahaa maa la ko may li kay laa yakuna waaw borom bi lu ba <laughs> moom ci boppam xamoon na ne moo moo yó moo moo wax yonent bi alayhi salaam ndax yonent bi alayhi salaam du def dara lu ci wax yu ci ndigalu borom bi mu dem ñaanal Sayyiduna Zaynab Sayyidatu Zaynab mu ñaan ko ngir may ko kii di Zayd ibn Haarisa mii nga xam ne moom la doon doomoo moom mu may ko ko xamoon na ne mais dina ko takk mais sëy ba du yàgg tey doo te moom soxna soosu yonent ma ne saaf saaf la ko borom bi di mayaat lan moo tax léegi borom bi def loolu lépp mu ne li kay laa yakuna ngir mu bañ a nekk alal mu'minina ci kaw ngëm ya way ngëm yàlla yu góor yi mooy way jullit ñi xarajun benn problème benn gêne benn problème fii azwaaji ci ñuy denc adiyaihim mooy ci seen yi ñi nga xam ne nee nañ dañ leen a doomoo luy xam nga borom bi lan la bëgg mooy doomoo ci boppam la bëggoon a dindi ne amul parce que ñi moo tax mu doon wax ne wa ulul arhami ba'duhum awla bi baax ñi bokku geño mooy ñi nga xam ne ñoo bokkul deret ñooñu ñoo gine yeey ñenn ñi ñooñu ñoo war a donnante ñooñu ñu la boomu liñ naan doom ak bàyyi loolu foofu lay jógee mënu la jógee rek naan adopté naa ko def nañ ko ci kayit yi soppi naa turam moom léegi sama doom la déedéet borom bi nee na loolu doxul loolu moo amul loolu la borom bi doon dindi ne loolu dootu sariya maratu la dox ndax lii mooy li nga xam ne moo nekk fil kitaabi maskuura lii laa def ci lawhul mahfuz que ne loolu amatul ku fi nekkati nit ku nekk que la jur moo la jur. amul moo ko adopté boole ko ci kër gi déedéet boo ko boolee ci kër gi waaw man na ko jàppe comme doomam noonu rek ci mais pas doomoo ko comme muy am àq yi doomam ji mu jur am loolu manoon la nekk bi ko mën a doon manu la nekk loolu la borom bi bëggoon a dajji te comme que dafa nekkoon lu sax ci arab yi ay mi ay ay siècle siècle ay ay junniy junniy at noonu lañ doon dunde xam ko yonent bi alayhi salaam suñu borom bi mu ñëwee bëgg koo dindi jaaru ko ci Seydina Abu Bakar jaarewu ko ci Seydina Ali ibn Abi Talib jaarewu ko Seydina Uthman jaarewu ko Seydina Abu Kabshat al-Anmari radiyallahu anhu bu déedéet dana yonent bi alayhi salaam mii lay jaar ndax mu jaarul ci moom mbir mi dafa nekk aada joo xam ne daf fee sax yàgg fi li koy dindi yonent bi alayhi salaam ci boppam lay jaar. moo tax gis nga aada ak ak garaaw dindi boo tax ku foog ne da ngay ñëw rek loolu ak ak jafe waaye nag loolu mooy ci ku gëmul mais ku gëm dëgg bu l'islam ne lii la aada ja nga newoon suñu baaxu maam ak lépp danga koy tegee nee du gis nañ bi mu naan maa kaana li mu'minin wala mu'mina warul benn woy ngëm yàlla bu góor bu jigéen bu borom bi namee dara ba yonent bi sallallahu jottali ko ngay am looy tànn déedéet kon loolu loolu la yonent ma saa saam suñu borom li mu bëggoon a dindi mooy adoption amu fi doomoo amul loolu moo amul te kon koo xam ne ki ngi naan yow yaa ko doomoo woon bu amoon soxna ba bàyyi ko bu iddaam jeexee yow man nga koo takk même bu dee dañ ne ci këyit yow lañ defoon ne yaay baayam mais juróo ko doo dooma voilà xanaa benn leneen tax la koo baya takk mooy bu dee ne yow kooku seen bàyyi par exemple da ngeen bokk loo xam ne day tax yow mënoo war a takk ku mu takk loolu taxul ñuy wax mais daal doomoo te en général ñiy doomoo sax ñeneen la ñuy doon loolu lépp lu mu ci doon loolu la borom di ne loolu laa bëggoon a yàlla yi xarajun benn gêne benn problème fii azwaaji adiyaihim ñu takk soxna yi nga xam ne doom ya ñu doon leen doon woowee ne ñoo ko adopté woon di leen bàyyoo buñ idaa qadaw minhunna watara buñ amee soxna ba bàyyi leen ba ñëw ba fase leen seen baay yooyu ñu naan ñoom ñoo leen doom woo ñoo leen doomoo woon man nañoo denc soxla yële comme ni mu xew fii yonent bi alei salaam mu ne wakaana kaana amrullahi wa kaana te nekkoon na te du dañ di nekk amrullahi ndigalu yàlla ak dogalu yàlla li nga xam ne moom la nam mu ne mooy mujj li dox ci sharia bi maf'ula loo xam ne lu ñuy def la lu ñuy wëyal la te kenn du jaar ci kenn lu dul ci yow yonent bi alei salaatu salaam suñu boroom ne maa kaana mu ne maa kaana nekkul ala nabi ci kaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam min xarajin benn gene benn problème fii ma farada allahu la ci li nga xam ne moom la ko borom bi daganal mooy comme say Zaynab bii bu ci am benn xarma yàlla ak benn loo ciy seet ak daan ñii bu ñu ñii dañuy wax déedéet loolu bu ci am benn gene yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam amul benn problème defal dagan na ci yow defal te maa la ko may sax man xaaruma keneen man borom bi la mooy sunnaay yàlla di nga xam ne tëral ñam ni mu teg fil ladina xalaw ci yonent yi nga xam ne ñoo fi jaaroon xeet yi fi jaaroon yonent yëpp li leen borom bi daganal borom bi daan leen maa la ko doganal jox naa la mooy comme ni waxoon suuratu tahrim bu fi fa bu bul privé sa bopp bul xañ sa bopp yaa ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu lu tax ngay xañ sa bopp loo xam ne borom bi maa la ko daganal ngir nga topp sa bànneexu kii sax soxna yi bu leen ko toppati walla comme loolu la kon mu ne sunnatallahi mooy tëralinu yàlla wi mu tëral de fi ladina xalaw ci ñi fi jàlloon ci ay yonent loolu la woon muñ xablu lu jiitu wa kaana alayhimu wa kaana te nekkoon na te dañ nekk amrullahi dogalu yàlla qadaran mooy mbiru yàlla ak dogalam lépp lu mu natt la maqduura loo xam ne da koo natt ba li nga xamante ne nii da koo tëral natt ko te bu jamono ja nga xam ne ci la ko natte woon bu jotee rek ci la koy indi moom borom bi tabaaraka wa taala alladina ñooyu ñooy ñan ñam ne loolu jàlloon ci ñoom mooy alladina ñi nga xam ne yuballighuuna ñooy jottali risaalaatillaahi li nga xamante ne nii mooy mooy yónneent bi yàlla yi mooy yónneent mooy bataaxalu yàlla yi ci jaam yi wa yaxshawna wu ñu koy ragal wala yaxshawna te duñu ragal ahadan kenn illa allah ku dul borom bi tabaaraka wa taala moom kese la ñuy sóor wa kafaa billaahi te doy na tabaaraka wa taala xasiibaa xamante ne nii mooy peeg lépp